kon ñu ngi woon ci laayaab juróom benn bi waxoon nañ la nag ñu ngi woon ci masu alal xuffayn ndax li nga xamante ne nii mooy njàngin li nga xam ne mooy wax ne sa bi ruusikum wa arjulikum ilal ka'bayn am nag ci boroom xam-xam yi ne loolee lim ci jublu wa arjulikum wa arjulikum bu dee njàngin li likum loolu mooy ci masu alal xuffayn bu dee nit ki daa sol al wala mu sol li nga xamante ne nii mooy kawas yi ne nga xam ne ci der la wala ay kawas kon nag ñu ngi woon nag naka la ñuy masaabee gisoon nañu li nga xamante ne amoon na déxal ñetti fan pour ki nga xam ne dafa tukki ak li nga xamante ne mooy benn fan ngir ki nga xam ne mu ngi ci dëkk bi léegi nag ginnaaw loolu le mu des nag mais léegi waa léegi ginnaaw loolu waa kañ lay commencer ñu ne la moo fi muy commencé nag mooy kañ laay masaa mooy dafa am chart mooy fokk yow kawas yooyu bi ñu leen di sol fekkoon nga am tahaara mooy nga amoonuk laab ba pare mooy nga jàpp woon wala nga sangu woon set ba daldi woon am laab soloon ay kawas wala ay xufu léegi nag bu boobaa yow bu sa jàpp tojee loo xam ne du janaaba de gis nga liñ gisoon nañ xadiisu Seydina Safwan ibn Assal que ne bu dee nag da ngeen am janaaba moom na ngeen ko summi ndax da ngeen war a sangu waaye bu dee da ngeen a tojal kese dem ci toilette yi wala yooyu loolu moom wala ngeen ngalawal loolu moom na ngeen nekk koo xam ne da ngeen di masaa ci li nga xamante ne mooy ka mooy mooy mooy xuffu yi de mooy ngeen masaa ci noonale kon nag mooy waa léegi kon mooy ndax hadisu Seydina al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu bi nga xam ne moo nekk yi Sahihayni keroog bi mu jógee ghazwatu dam ñu ne ghazwatu Tabuk la radiyallahu anhu bi nga xam ne ci la ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ko doon di sottil muy jàpp bi muy jàpp ñëw fekk dafa soloon ay xubfu mu ko doon sottil muy jàpp nar a xëcc xubfu yi mu ne ko maa fa inni adxaltuhuma tahiratayn yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko daahuma yow al-Mughira bàyyil sama ñaari xuff yi bu leen xëcc jarul nga koy nga koy xëcc ndax bi ma leen di dugal dañoo laaboon après nag mu daldi ci masaa ci li nga xamante ne mooy xuff yi moom yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi après ñoom ñaar ñu dem ci lañ ñëwoon fekk Seydina Abdurrahman ibn Awf te gisoon nañ ko ci Tabuk bi ñuy nettali ghazwatu Tabuk ci lañ ñëwoon fekkoon mu doon jiite saxaaba yooyu ca fajar ga kon nag mu ngi noo nele kon nag mooy charte bi foog mu nekk yow tànk yi dañoo nekkoon da nga lay amoonu laaj ba pare voilà dooroon a sol ay xuff léegi boo tojalee loolu mooy li gën a dëgër te loolu la waa jamaahir wax wuteeg ki nga xamante ne mooy imaam Ibn Hazm mu ne mukk fa yow tahaara bii di dara waa mooy set na nànk bi set na mooy amul benn najaasa daal amul benn li nga xamante ne nii benn sobe bu ci nekk lool kese la waaye kenn waxu la foog nga jàppoon amoonuk laab waaye loolu ginu la dëgër léegi nag wallahu taala alam léegi nag mu des waa léegi man kañ laay commencer bu may masa ginnaaw après nañ la wax nan la ñuy masaawe mooy comme que yow dane ñetti fan ngir ki nga xamante ne moo tukki léegi benn fan kër gi nekk ci dëkk bi waa léegi kañ la ñuy tàmbale affaire bi e, waa ji bu masaawee kese est-ce que bu masaawee nii comme tisbaar jot moom mu masaa léegi kañ la affaire bi di arrêté mooy ñaata parce que 24 heures la bu dee moom saan ci la masaa woon a ah kenn mënu ko du guddi alhamdulilah ndax affaire bi quatre heures la non ah wala boog lan est-ce que 24 heures la wala lan la loolu nag mooy wax ji alhamdulillah am ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ku mel ni ñoom al imaam abu xanifa ak al imaam ñoom ñu ne affaire bi lenn la mooy mooy bu ko solee ba pare mooy premier toj gu mu tojal foofu lay commencer voilà mooy bu solee kawas yi hein fekk amoon na jàpp léegi bu tojee foofu noonu la la la la tawqiit bi mooy temps bi ñu ko xamante ne nii ci lañ koy may foofu la tàmbalee léegi nag mooy foofu la ñuy tàmbalee muy dem voilà loogu <laughs> nag mooy loolu la léegi nag am ñeneen ñu ne non non ku mel na imaam al-Hasan ibn yasaar albasariyu rahmatullahi aley mu ne noo waxtu wi mu ko wi ko sole kese la voilà mooy waxtu wi mu sole kawas yi foofu lay commencer léegi nag foofu la mbirum bi di commencer mooy ci la ñuy commencer di compter voilà ngir bu masaa woon voilà est-ce que kañ ba kañ lay arrêter bu dee koy tukki ñetti fan bu dee ku nekk fii benn fan bi mooy vingt-quatre heures yi ci noonu lañ koy natte am ñeneen ñoo xamante ne nii ku mel ni al imaamu luñ jële ci al imaamu Sha'bi naka noonu al imaam Abu Thawr rahmatullahi alayhim ñoom ñu ne non affaire bi simple na ko waa juróomi julli la voilà Euh, dafa nekk ci dëkk bi juróomi julli daal lay masaa voilà bu bee lu mat juróomi julli kooku baax na quoi léegi nag bu dee ki nga xam ne dafa tukki mooy dañuy jël rek voilà euh, juróom ñetti fan ñaata juróom plus juróom muy quinze quinze julli jeex na kooku moom quinze julli daal lay def mu jeex am beneen wax boo xamante ne nii ñoom dañ ne non non moom mooy mooy moom mën naa commencer li nga xamante ne te loolu ku mel ne imaam Ibn Hazm woo wax loolu le ne waaye yow mooy ne affaire bi day commencer rek moom mën naa masaa mooy saa bu tojalee ak waaye mooy bi mu manee masaa rek <laughs> voilà moo xam nag <laughs> tojal na après wala boog ba bi mu tojalee masaanaam ma masaaw ak masaana wala bokk jàppul ak masaawul lool du ci dara voilà <laughs> voilà <laughs> waaw loolu la moom moom loolu la wax léegi nag bu juróomeelu wax bi daal di ne non am ñu ne noo kii bi te loolu mooy mooy waxu ku mel ni ñoom al imam ahmad ibn muhammad te loolu yow ku mel ne al imam an wii moom la daal di d'accord daal ne loolu mooy li nga xamante ne loolu la jàpp ne moo gën a dëgër ne mooy première hadas bi rek mooy masaa bi voilà mooy bu tojalee ba ba mu ba mu tojalee léegi muy jàpp voilà tisbaar jot muy jàpp daal di massa jeex na kon tisbaar boobu lay commencer jëm ñu compter pour mu mat 24 heures voilà loolu la loolu kese la mu ngi noonu mooy beneen kii bi quoi voilà moom mooy na am mat 24 heures jeex na loolu lañ koy mat lii wallahu taala alam daal ci gàttal loolu mooy li nga xamante ne nii mooy wax yi léegi nag nan la ñuy massa bi ku mel ni ku mel ni kii mu tudd euh, al imaam Abu Hanifa ak al imaam Ahmad rahmatullah alayhi ñoom dañ ne xam nga booy masaa nag dangay tàllal dangay ngay tooyal sa loxo yi bu tooyee noonu léegi mooy yow da ngay sëgg quoi sa tànk yi mu ngay jël yëkkati sa loxo yi noonu daal di sa baaraam yi xaw leen a ubbi tuuti da teg ko ci sa catu baaraam yi ci kawasi foofu daal di teg sa ubbi sa loxo yi daal di yéegal voilà yéegal ba ci kaw noonu rek. daal di nga wàcce voilà ba ci côté ndejoor yi noonu mooy ci kanam quoi mooy da ngay kii rek teg yëkkati léegi nag mu jóg yow pare nga mais loolu moom la ku mel ne al imaam Abu Hanifa ak al imaamu Ahmad ne ñoom ci kaw kese la ñuy masaa léegi nag kantaaku mel na al imaamu Malik ak al imaamu Ash-Shafi'i rahmatullahi alayhima ñoom dañ ne non mooy waaw ku masaa ci kaw kese baax na waaye nag dangay ngay defaale ci suuf mooy ci suuf dañ koo sopp voilà mooy tax ñoom bu ñuy masaa dangay ngay masaa tànk bi dangay ngay def tooyal sa ñaari loxo léegi teg bii ci kaw beneen bi ci suuf daal di xëcc waaw yéegal bii jóge ci suuf di yéeg bii jóge ci kaw ah ca baaraam ya ngay kiiwe bii ci suuf bii ci kaw léegi nga yëkkati mooy gi nag ñoom dañ ne ku def ci kaw loolu doy na waaye lëla gëneel la moo gën voilà mooy li nga xamante ne nii noonu la gën a mate mooy nga def li nga xamante ne nii mooy sa ñaari loxo dangay def ci kaw ak ci suuf waaye insha allahu taala li nga xam ne nag mooy li gën a dëgër mooy ne affaire bi ci kii rek la mooy ci kaw gi rek loolu mooy li nga xamante ne mooy li gën a dëgër nag waaye nag ku def lëla it loolu it dara newu ci de kon nag mu ngi noonu le léegi ndax ñële nee nañ la boo defee ci kaw rek sax ñoom affaire bi baax na quoi léegi nag mu ngi noonu le ndax ñoom fiñ ko teg mooy xadiis Seydina al-Mughira boo xamante ne nii ci riwaay boo xam ne mooy wérul quoi radiyallahu taala anhu wa arda comme ni ko al imaamu Abu Daawuda ak sëriñam imaamu Ahmad daal di solo ak lenn ci ñi nga xamante ne nii mooy saxaabu sunan daal di dinañ koy solo imaamul Buxaari moom rahmatullahi alayhi moom dafa jàpp ne xadis boobu moom wérul lii wane ne këne moom dafa def dafa masaa asfalal xuffi wa alaahu loolu dafa jàpp ne loolu dëgërul te loolu noonu la demee wallahu taala alam kon nag mu ngi noonu léegi nag nit ki loolu daal ci gàttal mu ngi noonu le léegi nag mu des waaw a léegi waaju bu dee daa sol ay kawas daal di koy summi nag léegi nan lay def le nan lay demee mooy est ce que bu ko summee mooy mu masaa ji ba pare daal di koy summi léegi est ce que kooku moom mooy masaa ba day yàqu wala déet léegi nag loolu la nag <coughs> boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ cee wuute waaye daal amaana li gën a dëgër mooy li Maliki rahmatullahi alayhi wax ne mooy bu ko dindee bu bu dindee kawas yi na gaaw ci nu mu gën a gaawee daal di raxasi tànk yi sinon bu ko deful mooy affaire bi day yàqu am na nag ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñu ne doono bu ko dindee dara la dul toj parce que laab gay fi woon te loolu lu ñuy nettali na nag comme ni nga xamante ne Abu Zibyan rahmatullahi alayhi benn taalibe la woon ci saxaaba yi mu gis na Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu radiyallahu anhu mu tuur ndox daal di taxaw ba pare daal di laaj ndox ñu daal di koy jox mu daal di jàpp ba pare masaa ci naalay ni ci naalay yi ay dàll la soloon loolu yi mën naa nekk mooy masaa ci ay dàll comme ni nga xamante ne mooy dañuy masaa fekk ñoom ba ñuy sol seen dàll yi amoon nañu laab man nañu masaa bu dee bu ñuy julli dañuy julli ak seen dàll yi loolu mën naa nekk comme foo xam dañoo nekk ci biti wala ci àll bi wala ci suuf wala même seen kër yeeg yooyu jara bàyyi xel la léegi nag mooy mu masaa moom Seydina Ali ibn Abi Taalib ci ñaari dàllam yi ba pare dugg ci jàkka ji di summi dàll yi ba pare daldi julli loolu moom xadiis la boo xam ne bu wér la al imaamul Bayhaqi di na koy soloo kon loolu moo tax am ñu ne non même bu ko dindee dara la dul toj léegi nag waaye daal li gën a sàmm daal mooy xalaat def daal li nga xamante ne nii mooy li imaamu Maalik moomu daldi wax rahmatullahi alayhim xam na nag ñoo xam ne ñoom dañ ne boo ko dindee rek de toute façon mooy sa njàpp daal dinay toj te loolu wax la buñ jëlee ci ku mel ni ñoom al imaamu ahmad rahmatullahi alayhi te tamit moom wax ju yàgg la woon ba al imaamu shafii doon wax même bu dee ne mujj gi waxatul loolu moom al imaam ash-shafii rahmatullahi alayhi waxam niroo nag waxu il imaamu malik ak euh, euh, këne da ngay raxas li nga xamante ne nii mooy tànk yi waaye ñoom teguñu ci li nga xamante ne nii mooy li al imaamu malik moom dane danga koy gaaw def ndax boo ko yéexee tuuti rek da ngay jàppaat ñoom nag gaaw def googal lañ ci tegul wallahu taala alam ci gàttal lool daal lii la mooy li nga xam ne moo jëm ci mason masalal xuffay ni wax nañ la ne kawas yi man nañ ko masa loolu nag nekk loo xamante ne nii lu lu jara taxawal la surtout dëkk yi nga xamante ne nii wala gox yi nga xamante ne xamuñu ko ba pare gaaw a weddi ku ñu gis nga koy def comme li ñu waxoon naan la yow da ngaa ak yooyu loolu xamal li nga xamante ne nii sunna yonent salaatu wassalaam looloo tax ñu wax la boroom xam-xam boroom xam-xamu tawxiidu li xeet wi di ko souligner naan da masalal xuffayni di ko ci boole te kat masala fiqhiya la di ko boole ci point tawxiid yi ndax am solo bu am solo ngir wane différence bi nga xam ne mooy waa ahlu sunna ak waa ahlul bid'a wal ahwa kon nag affaire baa ngoo ngële baax na gox yi ko xamul ku ko xam nga koy def ngir dekkil fa li nga xam ne mooy sunnaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy njàngaleem te ñu xam ne lii du ay caaxaan ñu bañ a nekk di ko saboote te naan yow da ngaa wax nañ la lool ku ko wax te xam lii la ciy fekk ku xamul nag nga xamal ko ne ko li nga wax ëpp naa wax